acuudu billahi min alsheytaani alrajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaah amma bacdu fa yaquulu alsheykhu abulmahaamidi alsheykhu ahmadu alxadim alayhi ridwaanu albaaqi alqadim fi qasidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu anhuma <coughs> eh, kon ci jataay bi ñu génn jeexaloon nañ <coughs> wàll wu njëkk mi ñu waroon a dugg nag ci muqaddima bi voilà mooy ci mbëmbëstal mi eh, comme ni nga xam ne noonee la ko tudde woon eh, bi nga xam ne ci la doon wax ne hada awaanu linsiraafi lilmaram wa natulubul awna min allahi salaam naqulu ba'da libtidaa bilbasmala walhamdi wassalaati thumma alxawqala gisoon nañ loolale mu ne woon jot na waxtoow jàll ci li nga xam ne moom lañ namm mooy muqaddima waxoon na ne am na ñetti buntu la téere bi nekk waaye am na lu ko jiitu muy muqaddamun loo xam ne dañ koo jiital muy muqaddama muy muqaddima muy introduction di ma mbëstal <coughs> moom nag la def mu def muqaddam muqaddima mooy mbëmbëstal di introduction <coughs> li ñuy tàmbalee mu ne al ilmu inda al ulamaai li zaahirin wa baatinin sirran kutim mu ne al ilmu xam-xam waaw li gën a màgg moom la mbëmbëstale te moom lay tàmbalee muy xam-xam moo gën a màgg lépp buñ la laajee ana lu gën a mooy xam-xam moo tax moom dong la yonent bi sallallahu alayhi wa moom dong la ko boroomam wax ko ñaan ma ma dolli la ko waaw wa qul ci suuratu taaha sallallahu alayhi wa sallam wa qul mu ne ko waxal rabbi ee yow sama sax waaw zidni ilma yal na may yokk xam-xam saa fu ma mën a toll allahu moo tax doya ko lu garaaw la kon mu ne al ilmu inda al yanqasim mu ne al ilmu xam-xam inda al ulamaa ca boroom xam ya fa boroom xam-xam ya radiyallahu anhum mu ngi daldi xaajaloo divisé wu ci li zaahirin boo xam ne mooy xam bi feeñ baatinin ak boo xam ne dafa nëbbu mu ne lool nag sirran kutim mbóot la xam ne mu nëbbu la waaw ndax bari nañoo xamante ne ni euh, pour ñoom xam-xam mooy li ci biti rek voilà voilà alors que dafa am leneen moo tax moom lay leeral mu ne zaahiruhu almuslihu lil a'maali wal baatinu almuslihu lil feeñ mooy côté bu feeñ lay feeñ ca xam-xam li feeñ mooy dafa xaajale ko ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi di la feeñ ci xam-xam al moom li nga xam ne moom lay yëwénal mooy lan lay yëwénal lil amali ñeel la nga xamante ne mooy jëf ya mooy xam-xam bi lay may say jëf nga yëwénal ko nan lay yëwéne mooy mu tegu ni ko borom bi bëgge ni mu ko gërëme ak ni mu ko diglee la lay may say jëf di jaar yoon mooy xam-xam boo ko amul say jëf du jaar yoon waaw moo tax mu ne zaahiruhu wàll wi feeñ al muslihu mooy lay yéwénal di réparer tey defar di baaxal lil amaali mooy mooy defar jëf yi waaye wal baatinu bi nga xam ne nag beneen wàll wi nga xam ne mooy bu nëbbu bi boobu lu muy def mu ne al muslihu lil ahwaali moom mooy yéwénal tey réparer di defar biiru nit ki ruux bi xool bi ay xaalam loolu beneen wàllu xam-xam bi moo koy def waaw mooy xam-xam bu jaruñul ñaar yi nag baax na am baaxul loolu dina ci ñëw <laughs> xam-xam boo xamante ne nii jaruñul ñaar yii baax na baaxul loolu moom dina ci ñëw radiyallahu anhu kon nag affaire baa ngi noonu le ah xam-xam bi nga xam ne li ko li ko moom li muy toppatoo mooy li feeñ ak xam-xam bi nga xam ne moom li muy toppatoo mooy la nëbbu mu ne fa awwalun bismi tafaqquhin du'i wa thani anhum bi tasawwufin mu ne fa awwalun bi njëkk li mu njëkk a wax mooy wàll wi nga xam ne mooy toppatoo li nëbbu ca la feeñ ci xam-xam ak li feeñ mu ne xam wàllu woowu bismi tafaqquhin du'i moom lañuy woowe ilmul fiqhi mooy ut di sàkku am dégg-dégg bu xóot ci diine loolu lañ naan fiq mooy fiq bi ñu xam boo ñëwee ci madahibul arbaa al ah, sëriñ bi gën a mag muy abu xanifa an-nu'man ibn thabit nga xamante ne nii moom la al imaamu <coughs> rahmatullah alayhi doon wax naan kullul fuqaha iyalun ala xanifa ne fuqaha yépp boroom xam-xamu fiq yépp njabootu al imaam abu xanifa lañ war nañ ko delloo njëkkal moo tax al imaam ibnul mubaarak nekkoon taalibe la woon ci ñoom imaamu maalik ñoom imaam ñoo ñépp ñoom ak façon mais tamit am nag sëriñ yoo xam ne moom ak ñoom ñoo ko bokkoon waaw radiyallahu taala anhu boroom kitaabu zuhdi boroom xam-xam bu rëy mbir boobale te ay xadiisam nekk ci kutubu sitta boo demee ci kutubu sitta <laughs> ñoom al imaamul buxaari imaamu muslim al imaam abu daawud al imaam an tirmidi al imaam ibnu an nasaayi ibnu maaja al-Qazwini rahmatullah alayhi ñoom ñëpp ay xadiis ama nga fa da doon wax ne man <laughs> ki mu gis mu gën a man gën a dégg gën xam fiq mooy al imaam Abu Xanifa voilà radiyallahu taala anhuma xam-xam boobu nag après al al Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati boroom mi moom it ak al imaamu Shafi'i al imaam Ahmad ak ñi nga xam ne ñoom ay Sufyaan ath-Thawri ay ñoom Ishaq ibn Rahawiya rahmatullah mooy façon yooyu mu nga xam ne moom lañu am ci kutubu fuqaha yi mu am ngir yi al madahibul arbaa yooyu mooy fiq boobu lu ñuy wax nga xam ne ñoom li ñuy toppatoo mooy jaamu yàlla gi ñu borom bi digal nan lañ koy defee mooy ci biti nii nan lañ koy defee nan la koy yonent bi alayhi salaam jàngale ak nañ lañ koy war a defee moo tax mu ne fa awwalun bu njëkk bi xam-xam bi toppatoo li feeñ te mooy li feeñ ci xam-xam bismi tafaqquhin doy moom lañuy ñuy woowee fiq ut mooy xam-xamu fiq mu ne wasaani kantaa ñaareel bi mooy beneen wàllu xam-xam bi nga xam ne moom li biir li ci biir lay toppatoo te mooy la nëbbu mu ne wasaani anhum bi tasawufin wa'i ca boroom xam-xam ya nan lañ koy woowe xam-xam boobu nga xam ne mooy toppatoo li nëbbu wala la nëbbu ca xam-xam mu ne lool bis moom bi tasawufin moom la ñuy woowee tasawuf léegi lan mooy tasawuf loolu dina ci ñëw dañuy bàyyi ba àgg foofu wax yu wute yi ci am tasawuf fii la jóge nii la lii wëg loolu loolu insha allah buñ ci ñëwee dinañ agsi foofu moo tax jarul di ko wax léegi comme que sëriñ bi radiyallahu dina ko leeral mu ne wa'i noonu lañ ko tekke noonu lañ ko jàppe kon lii la mooy kon bu njëkk bi xam nga lii bari nañu koy bañ naan non non non non waaye yow saa yi moo tax mu doon wax ne <laughs> sirran kutim mbóot la boo xam ne bu ñu nëbb la boo xam ne ñu bari dañoo jàpp ne ay nit daal bon ñoo toog wax ko tegul fen alors que si buy dugg ci wàllu tasawuf ak yooyu ak li li ñuy wax fan la jóge yooyu bu boobaa moom euh, radiyallahu anhu dina leeral que ni xam-xam bi ci yonent bi alayhi salaatu salaam la jóge ci salaf yi la jóge waaw ba bari na ñu ci nekk sax ñoo xam dañuy wootewu ne ñoom ci ci ci lañ bokk mais jàpp nañ ne mbir mi daa am ñu ko sos yàggul alors que tur yeey wute voilà loolu dinañ ci ñëw insha allah léegi kon mu ngi noonu ñaar yaa ngoog